rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi taasi'i wa sittiin ba'dal mi'a baabu i'aanati rafiiq kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre cent soixante-huit lañ jeexaloon muy baabu aadaabi sayr wan nuzul wal mabit wan nawm fi safar banim jeexawoon xadis bi mu jëwoon gis mu woon xadis Seydina Anas mu doon neuf cent soixante-huit mu ne woon wa an Anas radiyallahu anhu annahu qaala kunna idhaa nazalnaa manzilan laa nusabbihu hattaa nahulla ar-rihaal walillahi alhamdu wal na moo tëjoon buntu boobu tey comme niñ ko waxoon ñu war a ubbi buntu bu bees muy chapitre cent soixante-neuf muy baabu i'anati rafiq mu ne baabu buntu i'anati rafiq dimbali ki nga xam ne moom nga àndal lëkkaloog moom ci voyage waaw boo àndeeg nit voyage loo ko dimbalee loo ko mën a dimbalee bu ko xeet ci wàllum xel ci wàllu xalaat ci wàllu doole ci wàllu sa poche wala ci wàllu sa jot waaw loo ko mën a dimbalee rek naga def baabu bunt bii nag loolu lay leeral fii comme ñu ngi ci kitaabu adaabi safar tegginu tukki eh, nga xam ne bu ñu génnee ci téere bi képp kenn koo xamante ne di nga voyager te léegi jamono ji dañuy voyage yi bari na comme ni bari woon ma sa bari waaw léegi mooy eh, ni nga xamante ne lépp luy teggin bu lëkkaloog voyage war ko mën takk xam ko te ko jëfe te yàlla tax insha allah kon baabu i'anati rafiq buntu cent neuf téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñeent di wax ci dimbali sa mu ne fil baabi ahadith kathiratun taqaddamat ka hadith wallahu fi awni alabdi ma kaana alabdu fi awni axiihi wa hadiis kullu ma'ruufin sadaqa wa ashbaahihima kon al imaam alxaafid lii la ubbee teg ci kanam bunt bi mu ne fil baa bi nekk na ci bunt bi nga tudd léegi te noonu laa tudde bunt bi ahadiisu kasiira am na ay xadiis yu bari yoo xam ne yuy traité di wax ci bunt bi ci dimbal bi nga xam ne moom la nit ki war a dimbali àndandoo de voyage am kooku it mu àndal di ko dimbali mooy c'est réciproque lu ñuy defalante la nekkul kenn ay def keneen ci toog di xool déedéet waaw di defalante amul bon man maay kilifa yow doo kilifa déedéet loolu amu ci waaw parce que yonent bay saa saa moo moo gën a kilifa ñépp waaw te lii mu jàngale moom ci boppam loolu la doon def bu ma soona tukki ànd ak saxaabaa mi radiyallahu anhu kon amul kii mooy kilifa gi mooy nangam bi moom moom bu ñëwee koy defal moom mu toog déedéet esprit boobu ñu dindi ko ci suñu xel yi waaw wax nañ la keroog fàttali la yonent mi alayhi salaam bi ñuy dem Badar nga xam ne waruwaay yi matul woon liñ doon def dañ doon def naw ba mooy ay tuur waaw bu kii dañuy jël benn gëléem ñetti nit di ko di ko di ko di ko awantoo pas di ci yéegandoo ñoom ñëpp de déedéet mais kenn nay war ba benn distance mu wàcc keneen war ba beneen distance kooku wàcc keneen war ñu koy def noonu ba keroog ñuy ak yonent bay sa sam moom Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina euh, Abu Marsad euh, Marsad ibn Abi Marsad muy Abu Marsad bokk al anhu mu ñoom ñoom ñoom ñoo ko bokkoon ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib ak Seydina Abu Marsad muy Marsad bokk ibn euh, <laughs> al-Ghanawi radiyallahu anhu ne yeneen saa saam non may nañ la suñu paar non yeneen saa saam may nañ la yow de léegi rek mu ne leen ëpp ngeen ma doole te gi maa bëgg yiw ndax ci yoonu yàlla lañu nekk mu wàcc ku nekk ñu def lañ waxoon. waaw kon gis nga moom noonu la doon doxale neewul maay kilifa gi maay kii te wallahi mérité woon na ko waaye déedéet boo nekkee royukaay da war a def jëfu royu koo xam ne royukaay ga waaw te nag ñit ñëwul def lu gën moom li ñu doon def alayhi salaatu waaw lu ñu fi tagge nit te lañ koy tagge wute na ak yeneen saa saam doon def ci jamono joojee action bu mel noonee xamal ne tagg ko jaru ko ñi ni ñuy tagg xamuñu ci kaw lan lañuy ñuy tagg waaw waaw ki taggu mooy ki def li yeneen saa saam defoon ci jamono ju nekk circonstance bu ne na mu ko defe woon nga defee noonu kookoo jara tagg te dinañ ko gis ci bunt bi ci kanam Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi radiyallahu anhu waaw ba nga xam ne moom def na lu dëppook li yeneen def mu kontaan waaw loolu mooy mbégteem jullit tey de réalisé naa def naa loo xam ne yonente bi saa saa nii la ko defe woon allah allah loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy maram moo war a nekk li nga xam ne julit loolu lay diir lool mooy nekk objectif am kon fil baabi mu ne nekk na ci bunt bi ahadisooy xadis kasiira yu bari taqaddamat romboon na ka xadis yi comme bi nga xam ne moo naan wallahu fi awni al abdi ma mu ne wallahu te borom bi tabaraka wa taala fi awni al abdi mu ngi fi e, ndimbalal jaam bi maa kaana al abdu feek jaam boobu mu ngi nekk fi awni axiihi di dimbali mbokkam mu ne xadis boobu noonu ci buntu bi e, xadis e, kii la ci la bokk xadis boobu manoon na dugg fii te ci xadis yi tegtale loolu ci la xadis boobu moo doon xadis numéro deux cent quarante cinq ñu ngi ko gisoon ci chapitre bi nga xam ne moo doon vingt baabu qadaa'i hawaa'ijil muslimiin buntu bu doon wax faj aajooy way wommatu way jullit ñi moo doon ñaari xad ñaareelu xadiis bi mu ne woon wa an abii hurayrata radiyallahu ta'aalaa anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunyaa naffasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyaamah wa man yassara ala mu'sirin yassara allahu alayhi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu allahu fi dunya wal akhirah wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna wamajtama qawmun fi baytin min buyuti illahi taala yatluuna kitaaba allahi wa yatadaarasuunahu baynahum illaa nazalat alayhim alsakinatu wa gashiyatuhum alrahmatu wa haffathum almalaa'ika wa zakarahum allahu fi man cindahu wa man batta'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu rawahu muslim rahimahullah mooy xadis boobu loolu duñ ci jaaraat parce que gisoon nañ ko foofule ca chapitre vingt-neuf xadis numéro ñaar téeméer ak ñeent fukk juróom muy deux cent mu doon xadis Seydina Abu Hurayra mu ne la xadis boobu moom ci xadisu buntu bi la bokk waaw mu ne waaye bokk na ci wa xadisi ak beneen xadis kullu ma'rufin sadaqa xadis bi naan kullu ma'rufin yekk gu nekk rek sadaqa ab ab la waaw xadis boobu nag gisoon nañ ko cent trente-quatre lañ ko gisoon ci téere bi ci Riyad bi ba léegi moo doon xadis numéro cent trente-quatre nekkoon chapitre treize baabun fii bayaani kasrati turuqil xayr buntu ba doon wax di leeral ci bari yoon yi nga xam ne ñoo yoon yiw yi foofu lañu ñu woon xadis bi al imaamu an-Nawawi rahimahullah di junju te xadis boobu nii la ko waxoon mu ne as-saamin as-saamin ashar an Jaabir radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam kullu ma'ruufin sadaqa rawaahu al-Buxaari wa rawaahu Muslim min riwaayati Xudayfata radiyallaahu anhu wa ardaa kon nii la ko deewoon waaw mooy njëkk bu nekk rek sarax la loolu kon gisoon nañ ko moom itam jarul ñu ci taxawaat mu ne xadiis yooyu noonu ñoom ci bunt bii lañ bokk te am na yeneen axaadiisu kasiira ci bunt bi léegi nag mu tànnal la yeneen yoo xam ne. Hmm? Euh, benn bi jotoon na romb tamit eh, waaye yeneen ñaar yi muy indi jotuñu woon a romb léegi nag mu njëkkale la mu ne wa ashbahihima mu ne kon bi mu waxee wa hadith kulli ma'rufin sadaqa mu ne wa ashbahihima ak yi mel ni ñoom hadith yi mel ni ñoom yépp hadith la yoo xam ne dañuy mën a dugg ci bunt bi tam hadith bunt bii lañ léegi nag sauf que fii al imam lii rek la ci wax indiwul ay aaya ci kanam mu indi fii eh, ñetti xadis la fi indi wax naa la bu muy njëkk indi jotoon nañu ko gis jotoon na romb waaye yeneen ñaar yu mujj yi yooyu jotuñu ko woon a gis kon ñu euh, gis li nga xam ne moom la al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala daal di indi fii njëkke ko ci buntu bi kon ginnaaw loolu al imaam mu ne kon neuf cent soixante-neuf وروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد falya'ud bihi ala man laa dahra lahu wa man kaana lahu fadlu zaadin falya'ud bihi ala man laa zaada lahu fadakara min asnaafil maali maa dakarahu hattaa ra'aynaa annahu laa haqqa li ahadin minnaa fii fadlihi rawaahu muslim rahimahullaahu ta'aalaa kon al imaamu alxafidu an-Nawawi rahimahullah ah, mu indi xadis bu bii mu ne wa an abi Saïd mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dakkantalam moo doon baayu Saïd eh? radiyallahu ta'ala anhu Sa'd ibn Malik ibn Sinan mook baayam yëpp ay saxaaba la ñoon baayam ah, min shuhada'i Uhud muy Malik ibn Sinan radiyallahu anhu mu siiwee woon nag moom nii ci Abu Sa'id dàkkantalam la gënoon a siiwee muy Abu Sa'id al-Khudri waxoon naa du xadar yi du xirir yi du du du du du du yooyu min bani Khudra parce que maamam li tudd Khudra ah, moo tax ñu koy wax al-Khudri radiyallahu anhu annahu nee na baynama nahnu fi safar bi nga xamante ne rek benn bés dañoo newoon ci ab tukki ànd ak yonent bi alayhi salaam ci noonu rek. jaa la dikk rajulun benn waay ala rahilatin lahu mu ngi woon nag ci kaw war waayam fa jaala mu ñëw rek taxaw noonu kay mel ni ku jaaxle fa jaala mu nekk tàmbale yasrifu di wëlbati basarahu bëtam yaminan ay bëtam di xool euh, ndejoor wa shimaalan ak càmmoñ di xool ci mel ni koo gis xam ne kii daa jaaxle waaw bi yeneen saasaam seetloo waa ji xam ne kii daa jaaxle daa am lu mu soxla fa qaala rasulullah ndawal yàlla saa sallam ne man kaana maahu fadlu zahr képp koo xam ne am nga loo def la ci war loo desal ci waruwaay hmm? léegi fal ya'ud bihi eh, eh, ala man la zahra la na ko waajalal aal ko jox ko eh, jox ko na ko jox koo xamante ne amul waruwaay wa man kaana lahu fadlu zaat képp koo xam ne am na ci yóbbal ci suñu tukki bii ñu nekk loo xam ne ëpp na ay aajoom am na lu ci ëpp fal ya'ud bihi ala man la zaada la na ko jox ki nga xamante ne amul amul amul amul yóbbala yóbbala matul amul wala matul nee na fa dakara yon saa sam tudd di continuer di wax min asnafil maali ci xeetu alal yi ma zakarahu la nga xam ne tudd na ko keroog moom alayhi salaatu salaam hatta ba ni nga xam ne ra'ay naa ñun saxaaba yi dañuy gise ne nakete annahu laa xaqa li ahad amul kenn ci ñun ci kenn kenn kenn ku am aq li ahad kenn min naa ci ñun fii fardin ci lu des mooy nit ki daal la la yàlla xéewale bu say nécessité fajoo sawaay ñun keroog yeneen saa sam daa wax bañ jàpp ne ya kon de képp koo xam ne yàlla lim la jox ak lum la man di jox ci min asnafil mali waaw loolu nag du lu ñuy lim bari na <laughs> fu ci sa aajo bi nga xam ne man da ñàkk fajoo la ca def da koo war a jox ñi nga xamante ne ñooy ñi ko aajo loolu nag taxawoon nañ ci est-ce que ça ah <laughs> waaye waaw kon daal man fii mu ne waa bu ma amee sama xóotu yow ma sama sama dunduk tey te ci biir saaku ceeb bi des na bi waaw kon bu ma kiiwee saaku ceeb bi dama ko war a jël joxe ko ci saa si noonu ñu ne la non loolu lépp taxawoon nañ xam <laughs> na waxuñu la loolu way moo yonent waaye saa saam ala baabi di buntu maw'idal ne woon ngir wan nit solidarité bi nga xam ne moo war a am diggante jullit ñi yonent may saa saam bëgg mu faatu ci suñu biir l'insouciance li nga xam ne mooy ñàkk yëgadi ci li nga xam ne moo daal sa mbokk jullit ñi yow ginnaaw ba nga xamante ne yow borom bi xéewal na la loo xamante ne mat na say aajo mu des bul fàtte sa mbokk jullit bi parce que sa mbokk mooy say mooy yow voilà loolu rek lañu bëgg a jàngal waaw <laughs> mooy la solidarité entre almuwaasa bayna almuslimiin hmm? mu ne eh, kon rawaahu muslim mu ne al imaamu muslim abul xuseyni rahmatullah alayhi ko solo xadiis bii nag jàlloon na xadiis cinq cent soixante six soo leen ko gisoon moo doon baabul iisaari wal muwaasa waaw foo fële fa ko gisoon muy chapitre soixante deux ah fa leen numéro soixante six ci la euh, yonente bi alei salat ci la sayyidina al imam an-Nawawi rahimahullah andi woon hadis bi moo tax waxoon nañ foofu ne dina ñëw neuf cent soixante-neuf walillahi nii waaw kon lépp loo xam ne moom lañ ci war a wax yow bay mooy waxoon nañ ko foofee dañ fay jalu xanaa bu amee lenn rek luñ ci yokk mooy lëkkaaleem ak bunt bi mooy baabu i'anati rafiq buntu dimbali sa àndandoo de voyage loolu nag daa tudd voyage waaye bu dee tamit ci kër yi sa jaar loolu gis nañ ko mooy jaar bi ki nga dëkk sa dëkk sa dëkkandoo nga koy dimbali waaw moo wax yeneen trois cent cent ne bu kenn di togg na yokk ñeex mi waaw bu ko defee mu daal di ci mosal euh, dëkkandoom bi voilà yooyu yëpp mais voyage nag tumuraan ci daa gën a yomb rawatina loolu waaw. moo tax imaam samp buntu bi te jaar côté dëkkandoo loolu taxawoon na ci defoon na ci buntu yu bari yoo xam ne gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna mooy lëkkaale nag buntu bi leer na kii nii ci tukki lañ nekk waaw ci tukki lañ nekk comme li Seydina Abu Sa'id wax bay naa nax nu fii safar da yi nga xam ne ci lañ newoon ci tukki rek benn waay agsi waaw waaw mu ngi ci war waayam waaye lam yor doyu ko di xool gauche ak droite parce que du ñëppay ñëw di laaj waaw moo tax loolu li ñu doon wax nit da am xel waaw nit rawatina kilifa waroo rek yow lu ñu la waxul doo ko xam am na yoo xam ne xaalu nit ki ngay xool xam ne kii de daa soxla waaw kii moom daa soxla jarul ah nga bàyyi noonu ba mu crevé nga naan moo ko naa ah. ah il n'avait pas une ah mu leen rek nga ñuy daw am na yoo xam ne da ngay ki xam ne ah kii de la nekk moo lay wan waaw moo lay keroog bi mu ne yeneen gis ko tudd nañ ko nañ ko tuddati ko bi bi ma xiifee sawaay nekk ci seenu yoon ñoom <laughs> waaye rek après euh, Seydina euh, Abu romb ma laaj ko laaj boo xam ne xam naa ko damaa bëgg rek mu dem Abu Hurayra ñu dem kër ga waaye moom seetluwul affaire bi waa mu tontu rek daal di dem waaw Seydina Omar Diallo ma wax ko la même chose moom itam seetluwul mbir mi mais yeneen saa sara nee ba mu ñëwee moom ya naka la ma ne jàkk xool ma ne ma Abu Hurayra ñu dem kër ga ah mooy jàngalekat bu mag bi ba mu ñëwee moo xam ne kii daa xiif ci lañ ñëw mu laaj ana lan dara newu fee ñu ne ah am na soo muñ la indi woon de mu ne Abu Hurayra dama waa ahlu na mu wax sama bopp way ah <laughs> mooy loolu yore saa sam da koo gis rek xam ne kii lii la waaw amul léeg-léeg moo tax laaj dafa am laaj am. am na laaj boo xam ne laa laaju xaal ak laaju ma ak laaju xaal xaal day laaj waaw koo xam dañ koy gis état xam ne kii moom état moo lay wan ne saa day demande waaw daa war a xam koo xam ne mu ngi def dara ci sharia ci wàllu l'islam loo xam ne l'islam ko digli mais gis ngeen ni mu koy defee baaxul kooku bu dee xam nga te xam nga ne boo ko laajee biiree lépp sa njort mooy loolu te du indi danger bu bu bu bu rëy ci yow. nga laaye biir ko te yàlla tax loolu mu ngi mel ni waa ji da lay laaj même bu dul daa ñëw laaj la ay laaj waaw gis nga yonente bi alayhi salaam al musii salaat yi sayna Abu Hurayra mii moo ko nettal te mu ngi saxiix keroog te tudd nañ ko fi tudd ko fi gis nañ fi xadis bi sax bi nga xam ne ci la waa ji ñëw julli dugg ci jàkka ji fekk yonent saa sallam ngi toog ak lenn sahaaba yi mu dugg julli ñaari rakk ñëw nuyu ko yonent saa sallam ne ko irji' fa salli fa innaka waat ndax nga julli sax ndax yow kenn du wax waat ndax julli woo woon bay julli waat <laughs> mu ne ko dellul nga julli ndax yow julli woo woon waa ji dem defaat ñëwaat mu ne ko irja fa solli waaw dellul waaw mooy doon daan am solo ko wax waaw léeg-léeg gis nit xam ne ah moo tax gis nga gisoon nañ xadis boobu ñooñu nga xam ne dañoo jóge woon fële ñëw te ñu ëpp ci ñoom ci waa Mudar lañ bokkoon waaw bal ñoom ñëpp sax waa Mudar lañ ñu ñëw seen yëri yi poussière yi xottiku yi mel ni yeneen saa salaam mbooloo mi ne woon gaa yi ñëw fi boobu ñu gis ne xar kanamam saxaaba yi gis ne daal yeneen saa salaam xar kanamam soppeeku na mooy lii daal ay jullit neexu ko daal waaw lii daal bu sañoon daal waaw mu jóg dem dugg ci kër gi ñëwaat mais gisul dara mu ñëw toog am benn saxaaba bu muus allah waaw benn saxaabi radiyallahu anhu bu muus gis yonent saa salaam ci xaal boobu rek mu dem jëli benn lu bari indi ñeneen ñépp ku nekk jóg di dem loo am indi ba yonent saa salaam mujj gi ñu gis xar kanam leer nañ alayhi salaatu wassalaam ndax kontaan kooku xaarul ñu naan ko defal la yonent saa xaaru yonent saa si la saa salaam noonu man sanna fil islaami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyaamah képp ku def doxalin tërënu baax ci l'islam yow di nga am payam ak payu képp koo xam ne jëf na ci loolu ba ma qiyam waaw jëfe lu mel noonu kon loolu dafa am laaj daa am laaj am kii nii bi mu ñëwee naka la nekk ci kaw raaxilaam bi di xool bëtam góor ak dowaat yeneen saa xam ne ah daa aajow kon loolu gaay ba pare mu ci kaw loolu dimbali képp koo xam ne am nga zahr bu des fadlu dahrin na ko jox sa morom ah, jox ko ko waaw ku ko amul ku am tamit ci yóbbal lu ëpp joxal sa kon loolu mooy ab i'anat loolu du dimbali dimbali nga sa mbokk wayaaf bi nga xamante ne moom am na lu ñàkk waaw amaan na amoon na gaar sax mu dem euh, yóbbal mais mu dem mu jeex wala mu dem daan deseetu daan nga gis ne lii téewu ko dara nga dimbali ko kon nag bunt baa ngoog lëkkaale baa wallahu ta'ala a'lam